a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin nabiyyinaa wa sayyidinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'du siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn ba léegi bi awnillahi wa minnati ñu ngi woon ci ghazwatu badrin al ba léegi di xare badar bu mag bi gisoon nañu ñu ngi woon ci yoonu ñibbiteeg alayhi salaatu wassalaam ginnaaw bi ko boroom bi subhaanahu wa taala mayee ngañaay ci kaw kuffaaru qurayshin yi gisoon nañu ne ñu ngi agsi woon ci jotaay bi weesu gisoon nañu bi nga xam ne ci la agsi ar-raw as-safra fay séddali li nga xam ne mooy butin de guerre bi ba pare daldi fay digle ñu daldi rey kenn ci prisonniers yi di al Nadr ibn al Xaarisi waaye foofu ci as-Safra ba léegi bi mu àggee bërëb bi ci foofu noonu fu ñuy wax Irq az-Zibiya amara bi qatli Uqba ibn Abi Mu'ayt mu digle moom alayhi salaatu wassalaam ñu daldi rey ki nga xam ne mooy Uqba ibn Abi Mu'ayt te ki leen rey ci riwaaye yu wér mooy seydna ali ibn abi taalib gisoon nañu ci riwaaye imaam ibn isxaaq bi raxmatullaahi alayhi wa abiih kane ki nga xamante ne nii ka ne du ali ibn abi taalib mooy ki nga xamante ne nii moo rey Uqba ibn Abi waaye ñëwoon nañu sax ba agsi ginnaaw foofu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam continuer yoonam ba àgg fi nga xam ne mooy ar-Rawha bi mu fa àggee nag imaam ibn raxmatullaahi aleyhi ne nit ñi ci lañ ko dab génn medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ngir ñu daldi ñëw daldi koy teeru di ko dabu di ko tatagal ci ngañaay li nga xam ne moom la ko boroomam subhaanahu wa daldi defal ci kaw am noo ci kaw ay noonam comme ni nga xam ne noonu lañ gisoon ci waxu riwaaya imaam al-Waaqidi boobu Usayd ibn al-Hudayr radiyallahu anhu bokkoon ci ñu ko doon teeru ak wax jam fooxoon foofu foofu lañu yemoon agsi woon nañu ba fi nga xam ne fi imaam ibn Isxaaq ne bi mu agsee foofu fa la dajeek Abu Hind waaye bala ñuy àggale dafa am lu ma fàtte woon amaana ngeen seetlu ko waaye daa am loo xam ne dama ko fàtte woon bi may tudd ñi nga xamante ne ñoom la sallallahu alayhi wa sedd sédd te fekk wu ñu woon bi muy Seydina Usmaan ibn Affan ak kan Talha ibn Ubaydillah ak Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl di ñett ñoo xam ne ci muhaajiruuna yi lañ bokk ñett ñu njëkk ñi waaye ci leen ñeenteel ñi ci des ñépp ci waa ahlul madina lañ bokk di waa lansaar radiyallahu anhum muy Aasim ibn Adiy radiyallahu anhu def nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal minna eh, ak ki nga xamante ne mooy alxaaris ibn xaatib moom dangay seetlu ne defu ñoon tarjamaam li tax defuñu ko mooy eh, bi ñu xoolee ci kitaabu taraajim yi mooy téere yi nga xam ne ñoom ñooy toppatoo di def tarjama saxaaba yi radiyallahu anhum lu ci mel ne al isaaba bu imaam alxaafid ibn xajar raxmatullah aleyhi moom mii liñ ci wax daanaka liñ ci waxoon keroog rek loolu luñ gis ak wax turu li nga xam ne mooy turu uh, ay waajuram ak ay maamam ba fi mu looloo taxoon foofu lañ ci yem ah, ci tarjamaam moo defuñu woon tarjamaam dugguñu ci noonu muy alxaaris xaatib ginnaaw moom kon après say ginnaaw moom ki ci tegu woon di xawaat jubayrin radiyallahu anhu moom def nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal mu ne wal xaaris ki ci tegu keneen ki mooy alxaaris ibnu simma di alxaaris ibnu simma moom mii nag lañ fàttee def tarjumaam diñ ma ne mee taxawal yow keroog wax nga fi ne ne ne ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi muy jógee badrin fekk saxaaba yi radiyallahu daldi woon xëccoo ci màng mi comme niñ ko gisewoon ba amoon ñetti groupe ci ñoom waxoon nga ne kam joxoon affaireu njëgg mi mu daldi affaireu butin de guerre bi mu toppatoo ko moo doon Abdallah ibn Ka'b kooku defoo tarjama loolu mu ma ne la waaw li ma la tontu li ma tontu woon nag ci alxaaris ibn xaatib loolu noonu mooy tontu bi waat ci ubay di Ka'b eh, abdallah ibn Ka'b mi nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon jiital eh, mu daldi woon yor li nga xam ne mooy njëgg mi te ba mu ko yoree mu nga doon wax aqim laha suduraha basbasu laysa bi di talxi laha mucarrasu wa bi saxraa wala bi saxraa i cumairin muxbisin inna mataaya alqawmi laa tuxabbasu fa xamluha cala tariqi akyasu qad nasara allahu wa farra al axnasu kooku loolu ñu waxoon ci moom rekk moom lañ am ci tarjamaa moom it kon loolu mooy tontu bële li ma fàtte woon kon buñ ci ñëwaatee kon muy alxaaris ibn simma ah alxaaris ibn simma ibn ibn amr ibn atiikin ibn amr ibn amir ibn malik ibn najjar moom moo tuddoon alxaaris di doomu ku ñuy wax assimma assimma di doomi amr amr di doomi atiik atiik di doomi amr amr di doomi amir amir di doomi maalik maalik di doomi annajjaar nekk maam ci waa lamsaar ñu bari ci ñoom ah imaam ibn Shaahin raxmatullaahi alayhi dafa soloo ne keroog bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñëwee madinatul munawwara ala saakinihi afdalu salaatu wassalaam moom la mbokkale woon ak seydina Suhayb ibn Sinaan ar-Ruumi radiyallaahu ta'aala anhumaa wa ardaahuma muy bi muy def fraternisation politique de fraternisation entre al muslimina min al muhajirina wal ansaar comme ni ñu ko gise woon muy politique bu am solo bu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam defoon ñun ñu war ci di bàyyi xel rawatina ci suñu jamono yi nga xam ne koo ci gis mu ngi woote ci ruqam as nationalité su tuuti bu mu as ndëkk su tuuti su mu jàpp ne ko ku partagé wul la même nationalité wala la même patrie kooku du daraam du du du du du mbokkam sax lool mooy ci kaw noonu waaye boo duggee ci seen biir ñu defaat yeneeni pàcc pàcc bu dee ñun wolof kii géer la ñiy tëgg lañu ñi ay ñeeño la ñoom ainsi de suite yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon leen mbokkale mbokkale boo xam ne ku ci mel ni dangay mel ni yàgg sa moroom yéen a bokk ndey ak baay ginnaaw bi nga xam ne ci ngeen partagé wu bokk yéen ñépp benn baay di aleyhi salaatu wassalaam kon imaam ibn Shahin mu ne alxaaris ibn Simma bi radiyallahu an yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ngi ko boo mbokkale woon ak seydina suhayb ibn sinaan sinaan ar-ruumi radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma moom mi imaam muusa ibn uqba raxmatullaahi aleyhi ak imaam ibn isxaaq ak waa ahlu siyar wal maghazi dañu ne ah, moom dañ koy tudd di ko boole ci waa ahlu badrin ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo fekkee ghazwatu badrin moom alxaaris ibn simma radiyallahu anhu lu tax ñu ko ciy boole mooy ne ndax génnoon na ngir dem badrin ghazwatu badar waaye bi mu àggee ci bërëb biñ naan ar-rawha yonent mi aleyhi salaatu wasalaam da ko delloo lu tax innahu kusira bir rawha bi mu àggee foofu dafa damme bi nga xam ne nag ci la damm yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dal di koy delloo ne ko ngir mu ñibbi loolu moo tax àggul woon comme mbokkam yii nga xam ni cité woon nañ leen ka ñoom mujj ñu àgg comme Seydina Abu Lubaba waaye ñoom Seydina Asim ibn Adiyin radiyallahu taala anil jami kon looloo tax àggul Badr keroog dafa ci yoon bi bi ñuy dem ci la gaañu ci tànk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di koy dëppuloo ginnaaw badrin moom seydina alxaaris ibn simma fekke na gazwatu uhud ci la doon wax mu ne comme ni ko imaam tabaraani solo mu jaar ci yoonu mahmud ibn labidin radiyallahu taala mu ne alxaaris ibn simma radiallahu anhu muy riwaayatu saxaabi yi naan saxaabi yi ndax seydinaa mahmud ibn labid dafa bokkoon ci tut tànk saxaaba yi radiallahu anhu mu ne alxaaris ibn simma nee na sa'alani nabiyu yawma uhudin wa huwa fi shi'bi an abdirrahmaan ibn awf fa qultu ra'aytuhu ila janbil jabal fa qaala inna almalaa'ikata tuqaatilu ma'ahu mu ne keroog yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko laaj fekk mu ngi ci xur wi foofu di ko laaj ne ko ana se Abdurrahman ibn Awf mu ne ko gis naa ko ci côté montagne bi gis naa ko ci côté montagne bi laa ko séen yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko malaaka yi ñu ngi xeex ànd ak moom Seydina abdarrahman ibn awf radiyallahu taala anhu wa arda moom nag seydina alxaaris ibn simma a ah, mu ngi génn àddina comme ni nga xam ne noonu la ko imaam alxaafiz imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi daal di solo ci almagazi ci téereem bi naka noonu boo demee ci siiratu ibn Hisham diñ ko fa fekk mu ne kene alxaaris ibn simma ustushhida bi bi'ri ma'una mu ne moom ñu ngi ko faat ci dundug yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci teenu ma'una di xew-xew bu mag boo xam ne inshaa allahu taala dinañ ci àgg te tudd nañu ko fi lu bari gis nañu saxaaba yu bari yoo xam ne fa lañ faatoo defagul nañ seen tarjamaam def nañ seeni tarjama ku ci mel ni mawla siddiq di aamir ibn fuhayra radiyallahu taala anhu keroog moom it foofu la gaañoo ci biir mauna mu bokkoon ci alqurra yooyu nga xamante ne nii yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da leen a tànnoon ngir ñu dem qibala najdin dal fay e, tasaare lislaam woote foofu bañ demee ñu dal leen wor dal di leen rey ñoom ñépp ba mu des e, seydina muawiya ibn amr ad-damri radiyallahu taala anhu wa ardaa moom mii di alxaaris ibn simma imaam ibn isxaaq nee na moom keroog ci bi'ru fa lañ ko rey fa la génne àddina radiyallahu taala anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'waa léegi kon bu ñu paree foofu ñu ñëwaat kon fi ñu xam ne fa lañu yemoon ñu ngi woon fi ñu imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi alayhi doon ñu tuddale li nga xamante ne nii mooy delloob yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog badrin kon jóge woon nañ fi nga xam ne mooy as gisoon nañ ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam agsi woon na ar-Rawha ba ni nga xam ne ci la waa ahlul madina ñu bari génn ci ñoom daldi génn di tatagal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam imaam ibn Isxaaq doon ñu continuer foofale ci ar-Rawha ba mu ne waqad talaqaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam bi haadhal mawdi'i abu hindin mawla farwat ibn amrin al-bayaadi hajjaama mu ne moom ibn isxaaq kon alayhi salaatu wassalaam agsi na ar-rawxaa jóge badrin jóge safraa continué yoonam àgg ba fa ar daje jullit ñi ko doon tatagal imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne waqad talaqaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam bi haadal mawdi'i abu hindin mawla farwa mu ne nag foofu ci ñoo foofu ci ar-Rawha fa la yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa la ko ta dabe fa la ko accueillir fa la ak ki nga xamante ne dajee foofu la ci bërëb boobu ku ñuy wax abu hindin di mawla farwa muy abu hindin alxajjaamu moom dañ ko ginoon a xame ci alxajjaam xajjaam technique de am paj la foog naa mas nañ ko fi tudd moo xam ne euh, pour génne deret joo xam ne dafa nekk ci yaram surtout jamono yi nga xam ne deret ji day bari ci yaramu doomu aadama pour wàññi ko ay technique lañuy doon def ngir génne deret ji ak tamit deret yi nga xam ne deretu yu baaxul la yu dajaloo fenn comme ku tëcc wala yooyu wala ku gaañu fexe ba génneel ko deret jeew ji moom loolu mooy li nga xam ne moom lañ ko xame woon te loolu la doon def moo doon mécceem muy abu hindinil xajjaam imaam ibn sakan raxmatullaahi aleyhi nee turam moo doon abdallah waaye imaam ibn manda nee na nee nañu turam yasaar la woon waaye am na ñeneen ñu ne saalim la woon saalim la tudd kon abu hind bi ndax abu hind dàkkantal la mooy baayu hind nga lool ay dàkkantal la léegi nag ñu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo wuute ci nan la tuddoon réellement dëgg-dëgg ñeen nañu kon seydna abu sakan imaam abu sakan rahmatullah alayhi nee na abdallah la tuddoon kantaa imaam ibn manda moom nettali na ñaari wax ne nee nañ yasaar la ñeneen ñi ne saalim imaam ibn isxaaq nee na moom mawla farwa ibn amrin bayaadi min ansaar moom bokkul woon ci ñi nga xamante ni nii ci cosaan waa lansaar yi la woon waaye dafa amoon alliance ak Farwa ibn Amrin al te moom gisoon nañu tarjamaam walillaahi alhamdu bokkoon ci waa Lamsaar moom nag ah, imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi mu ne keroog bi nga xamante ni ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jóge badrin ba agsi fi nga xamante ne nii mooy arrawxaa ci la daje ak seydina abu hindin nee nag bi muy dajeeg moom mu ne wa maahu ziqun mamluun aysan hadiyatan li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa qabilahu minhu wa wassa bihi al ansaar mu dajeeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci bërëb boobu moom seydina abu hindin mawla banu bayaada radiyallahu anhu imaam ibn isxaaq nee na bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam dajeeg moom foofu ah, ah. mu ngi yor lan la gatandoo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ziqun mamlu'un xaysa muy ziq ak njaq la am njaq la moo xam ne dañ ciy def ñaaru récipient la boo xam ne euh, dangay gis euh, ci wàllu azaka yi ci nombre de ziq yi Ah, da ngay tudd danga nga fay gis ñuy tudd lii bu ñu àggee ci wàllu azaka yi dinañ ci gën a ñëw ziq ab récipient la boo xam ne arab yi dañ ci doon def li nga xamante ne nii dañ ci doon def lem tamit di ci def seen yi nga xamante ne nii lem doon nañ ko ci def waaye doon nañ ci def leneen lu dul lem ci récipient boobu nag moom la defoon lu an haysan mu ngi fees dell ak li nga xamante ne mooy xays lan mooy xays huwa tamru wassawiqu bisaman moom euh, xays euh, nu mu tudd xays benn kii la woon mooy benn façon lekk la boo xam ne euh, day am tàndarma goo xam ne am na ci beneen bu dee ci riwaaye boroom subulul huda war rashad ñoom ñun ko tekkee mooy aqit am soow mu lee kaye bu fermenté bu ñuy booleeg tàndarma boole ko li nga xam ne ak mooy li nga xamante ne nii mooy lu mel ni baaw beurre loolu lañuy ñuy boole boo ko boolee loolu noonu nag mooy xaysan mu nekkoon loo xam ne lekk bu la woon bu arab yi doon bu xamoon doon lekk mu doon lekk bu am solo loolu nag la def ci loolu teeroo ko hadiyatan jox ko hadiya li rasulillah sallallahu alayhi bi mu ko joxee yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu daal fa qabilahu minhu mu daal li koy nangu nangul ko hadiya moom abu hindin mawla farwa radiyallahu taala anil jami a ñu gis bim defee loolu wa wassa bihi l ansaar yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi dénk nag ansaar yi daldi leen dénk que lu baax ci ki nga xamante ne ni mooy Abu Hind mi dinañ ñëw ci ndénkaane boobu ndax ndénkaane bu mel noonu dinañ ko gisaat ci biir fii leeralu ko am na riwaaye yu ne daleen ne may leen ko soxna te ngeen takk ci moom allahu akbar wa kaana mawla bokkul woon ci surafaa yi ku jóge woon feneen la nekk fa alwalaa u nag mën naa nekk ci koo waaye mën naa nekk par alliance koo xam ne dafa ñëw ci dëkk bi mu jàppe kenn comme njaatige waaye baat la boo xam ne dañ koy tudd sax ki nga xam ne mooy sa sang waaye fii nii mooy ne moom bokkuloon ci waa lamsaar waaye yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne waa Euh, may leen ko soxna te na ngeen ut soxna ci moom ndax laa fadla li arabiyin ala ajamiyin illa bi taqwa ab arab gënul ku dul arab lu dul ci ragal yàlla kii géer la duma ko may sama doom man géwél bu toll ni man wala moom jéer la nee na doomam du ko may géwél tëgg ñeeño mukk loolu moom loolu ci yëfu jaahiliya la bokk nga xam ne dafa persister ba léegi nga xam ne mooy di woote fi nga bokk ak alxasabu wan nasabu fii laa bokk ñun ñooy waa diw ah kon nag suñu doom duñ ko may déedéet lislaam xamul lool inna akramakum inda allahi atqaakum te yonent bi alayhi salaatu waxoon na idaa ra'aytum man tardawna bihi man tardawna diinahu wa xuluqa fa ankihu bu ngeen gisee koo xamante ne nii diineem ak li nga xamante ne ni mooy euh, ay jikkoom gërëm ngeen ko ndax li mu tedd gërëm ko nag jikko xam nga ko moom diw fii la bokk loolu du jikko loolu du jikko loolu moom du jikko moom jikko mooy yi nga xam ne moom lay incarner ci ay qualité yoo xamante ni yu baax la qualité yonent bi alayhi salaatu wasallam yu baax yu lislaam yu jullit mun a bu ngeen gisee ku mel noonu na ngeen ko may ndax kat gaay buñ ko deful fitna rek kay muy fitna bi xew ci réew yi fitnaay célibat te nag au lieu ñu jàpp ci li leen ku ko ñu nekk nga jàpp au moins ci li yonent bi alayhi salaatu wa salaam comme remède ne yaa ma'al shubba ash-shabaabu yéen mbooleem gone yi mboolem jeunes yi bopp képp koo xamante ni man naa takk na ku ko manul nag ah na jàpp ci li nga xam ne mooy woor ndax dina koor dina nekk li nga xam ne protection la gars nag duñ ko def ñoom dañuy bëgg am copine wala copain loolu nag bu ko defee nag alfasaad daal di tasaaroo ci kaw suuf ak mbon kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nawle mooy ak nawle mooy l'islam l'islam moo ndaw na sëkk ci nawle kii du mu sama nawle déedéet daa fekk xanaa newul jullit kay bu dee jullit rek al islaamu moom mooy nawle gi kon wa mu dénkaane ci moom abu hind bi al ansaara lansaar yi dénk leen lu baax ci moom moom nag euh, wax naa la këne moom dafa nekkoon koo xamante ne ni euh, xijaama la doon def mooy liñ la waxoon noonu pour di génne deret yeeg yooyu bari woon na nag lu mu ko doon defal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xadiis yu bari daal dinay ñëw di wax ci loolu kon euh, ni nga xamante ne nii noonu lañ ko jële ci seydinaa jaabir ibn abdillah naka noonu seydna abu hurayra radiyallahu taala anhu huma wa ardaahuma ku ci nekk soloona këne anna aba hindin xajama nabiyya sallallahu alayhi wa sallam këne aba hind defal eh, loolu di xijaama defal na ko yonent alayhi salaatu wassalaam amaana maa ngi xool insha allah ci côté pajum yonent bi ak tibbun nabawi euh, bu ci xajee insha allah ci siira bi dinaa ko wutal bunt boo xam ne euh, médecin la la médecine prophétique muy ak tibbun nabawi insha allah bu dee maa ngi xool bu dee gis naa ne euh, am na fu ma ko def dinaa ko fa boole ci siira bi foo xam ne bunt boo xam ne moom rek lañ ci traité comme ça ñu daal di ko wutal benn bunt euh, ndax lépp min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kon riwaay imaam ibn abu hurayra radiyallahu anhu mu ngi ci seydna abu nu'aym al asfahani daal dina koy solo ci maarifatu saxaaba Euh, naka noonu ah, imaam ad-Darawardi ah, jaar na ci moom imaam ad-Darawardi Abdul Aziz ad-Darawardi mu ne keroog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nii mais boobu bu imaam ad-Darawardi bi dafa jaar ci Abu Salama mu jaar ki mu ne an Abi Hindin mu ne moom ci boppam moo ko nettali ne dafa defal xijaama yonent mi aleyhi salaatu wassalaam mu ne leen bu dee ne am na in kaana fi shay'in min ad-dawaa'i xayr fa huwa fi haadihi al yaa bani bayaada ankixu aba hindin wa ankixu ilay mu ne moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Seydina Abu Hind ni mu ne dane ko bi mu ko defalee lool ba léegi dane bu dee de am na ci faj yi ci méthode de faj yi paj mi paj yi am na yiiw de xijaama gii nii de yiiw googu am mu ngi ci nekkul ne dafa du xasre du ne fii ne lii rekk amul yiiw déedéet pour wax wane xijaama ni mu amee solo ba léegi am nañu koy def am na ku ma masa romb fii nii ci Lyon euh, mu ma xaw ma dama déggoon ci benn mosquée ñu naan ci moom lay def ku ko man la ginnaaw bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne yaa bani bayaada yéen waa banu bayaada ankixu aba hindin jox leen takkal leen soxna aba hind wa ankixu ilayhi te bu amee lu ngeen ay doom takk leen ci moom mooy pour bëgg ñu duggante nekk benn famille ñoom ak waa ban abu aba bi radiyallahu taala wa arda imaam alxaakim soloona ci al ikliil di abu ahmad a këne moom mii di abu hind keroog ci umratul Ji'irraana loolu insha allah dinañ ko gis ci ci siira bi umratul Ji'irraana bokk ci umra yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam masa def ci ah, <clears throat> bi mu jógee Hunayn ah, moom <coughs> mu ne wat na ko xalaqa rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam fi umratil Ji'irraana këni Abaa Hind wat na ko keroog ci umratul Ji'raana moo wat wat ah, moom nag dafa amoon lu rëy lu ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon seedeel comme ni nga xam ne noonu la imaam Ibn Sakan daldi solo ak imaam at-Tabaraani jële ci yoonu imaam az-Zuhri raxmatullaahi aleyhi imaam az-Zuhri jële ko ci seydina Urwa seydina Urwa jële ko ci tàntaam di seydatina Aïsha ummul mu'miniina radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha wa anna biha moom seydata Aïsha mu ne anna aba hindin mawla bani bayaadata kaana xajjaaman yaxjumu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qaal man sarrahu an yanzura ila man sawwara allahu al-iimaana fi qalbihi falyanzur ila abiihi hind allah allah ah mu ne moom as-sayyidatu Aïsha radiyallahu anha xadiis bi bu dee fii nii imaam at-Tabarani ak imam Ibn Sakan ñoo ko solo bu dee ne de à partir de az-Zuhri Sayyidina Urwa ak Sayyidatu Aïsha loolu lu wér la mais ci suufam imam al-Hafiz Ibn Kathir Ibn Hajar rahmatullah alayhi nee na euh, li ci suuf nag mooy fi mu jóge imam at-Tabarani boo jógee foofu laata muy agsi ba mu bi mu agsee ci az-Zuhri laata muy agsi az-Zuhri foofu nag dafa da'if xadiis bi dafa da'if foofu mu ne moom as-sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mu ne que Aba Hind nekkoon allié waa Banu Bayaada nekkoon seen mawlaa kaana xajjaaman euh, dafa woon mooy ñoom ñoo newoon ay jaatigéem nekkoon jaatige waa banu bayaada dafa newoon ko doon def xijaama doon ko defal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na yonent bi aleyhi ne man sarrahu képp koo xam ne bëgg na képp koo xam ne dafa bëgg gis ilaa man sawwara allahu al xal bi qalbi képp koo xam ne danga bëgg a gis koo xam ne buur yàlla dafa def ngëm yàlla ci xolam bind ko ci def ko ci fal na xool ilaa abi hind na xool abu hind mi kii de ku bëgg xool ku buur yàlla def ngëm yàlla ci xolam tatte ko ci def ko ci na xool abu hind mi ba pare mu teg ci la leen dénkoon ne ankixuhu wa ankixu ilay may leen ko soxna te dee leen takk ci moom mii di abu hind moom nag keroog bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu génnee àddina ah imaam al-Waaqidi rahmatullah dafa solo ci sanad boo xam ne bu da'if la mu ne Seydina Abu Bakrin bi nga xam ne ci la ne xalifa ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa yónni aba hindin mawla bani bayaada ila ziyaad ibn labiid dafa yónni woon seydina siddiq radiyallahu anhu aba di njaatige waa banu bayaada yónni ko ila ziyaad ibn labiid yónni ko ci ziyaad ibn labiid fàttale ku ngeen ziyaad ibn seydina ziyaad ibn labiid <laughs> <laughs> def nañ tarjama walillahi alhamdu wal moom la yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ne bi muy nettali ba ne eh, loolu mooy bu ñu yëkkati eh, xam-xam al xam-xam ak yooyu mu ko mais naka lay xam-xam di jóge te ñun ñuy jàng alxuraan di ko jàngal suñu doom suñu doom yi jàngal ko sowne doom bam naan ko sakilat ko ummuka yaa Ziyaad mooy Ziyaad bi cim yow ne ko yow Ziyaad lan nga def rek ba xamoo loolu këne day naaw xanaa gisoo yahuud yi chrétiens yi ñoom du ñu ngi jàng seen tawraat yeeg yooyu seen yi mais dañ cee jëfe dara <laughs> moom la léegi seydina abu bakr radiyallahu anhu dafa yónni woon seydina ziyaad aba hind ci ziyaad ibn labid fekk moo nekkoon ki nga xam ne moo jiite woon kinda doon liggéey foofule doon liggéey fi nga xam ne mooy kind kinda ak hadramawt yuxbiruhu bi istixlaafihi ba'da nabi di ko yëgal ngir mu dem yëgal seydina Ziyaad ibn Labiid këne léegi moom seydina Abu Bakr mooy ki nga xam ni moo wuutu euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, moom seydina Siddiq kon radiyallahu taala an hindin an abi hindin wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'wa imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi muy continuer kon ginnaaw bi nga xam ne ci lañu pare ci ar-Rawhaa foofu yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon dajana fa jullit ñi ñu koy tatagal parmi a ñoom abwa hindin mawla farwatin amrinil bayaadi imaam ibn Isaaq nag diñu continuer mu ne summa mada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qadima almadina qabla al usaara bi yawm mu ne nag yonent bi salaatu wassalaam jóge foofu daal di continuer ba ni nga xam ne ci lay agsee biir madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam qabla al usaara laata prisonniers yi di ñëw ndax prisonniers yi dalee na ñoom ñi leen yoroon doon leen toppatoo ñoom ñoo newoon ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo leen jiitu euh, madinatul munawwara un jour avant ñoom ñuy agsi biir madina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam imaam euh, euh, al-Waaqidi mu ne summa mada rasulullah dañu nettali même li imaam ibn Isxaaq wax xatta daxala almadinata qabla al-usaara bi yawmin mu'ayyadan mansuuran qad xaafahu kullu aduwwin lahu bilmadina wa xawlaha mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon jóge ar-Rawha continuer ba agsi dugg biir Medinatul Munawwara laata prisonniers yi agsi bi yawmin un jour la leen fa jiitoo mu ayyadan mu nekk koo xam ne ku boroomam dimbali la jàppali ko mansuuran dimbali ko qad xaafahu kullu aduwwin lahu bil Madina wa hawlaha bi mu agsee nag waa Medina nag gis ne hé yonent bi alayhi salaatu salaam agsi na jullit ñi bég mbég te goo xam ne manoo koo takk léegi nag ah juif ya fa newoon ak naafiqi nag boo ñoom ñi masoon a jàpp ne jullit ñi duñu dara seen mbooloo su ndaw si ñoom yëguñ comme que ba ñoom Zayd ibn Haarisa ñëwee wax gisoon nañ nañ réagir woon naan ma ne Zayd mi ma jaay illaa falla naka noonu Abdallah ibn Rawaha gaa ci naafiq yeeg juif yi gëmuñu ko woon naan moom mii daal ñëwul illaa fallan lu dul ne dañ koo gañe munhaziman bi ñu gisee nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam muayyadan mansuuran qad xaafahu kullu aduwwin lahu bil madina wa hawlaha léegi nag ñu gis ko lée ñoom nag ñu daal di koy ragal xad xaafahu ragal ko kullu aduwin bépp noonam leen juif yi ragal ko mooy bon dinañ gis na sax juif yi après ñoom bon loolu dinañ buñ ci accès dañ ko gis mais daal gaa yi gis nga nañ ko ñemee woon foogoon ne ñii duñu dara gaa yi ragal commencé nag ragal non seulement ñi nekkoon yéefiru Medina yi waaye waxaw laxaa ak tribu arabe yi waroon Médina dégg ngañaay gu gi mu def ci waa Quraysh Abu Jahlin deena Utba deena Uqba ibn Abi Mu'ayt deena al an-Nadr ibn al-Harith deena Shayba deena al-Walid deena Abul Bakhtari ibn Hisham deena Umayya ibn Khalaf deena bi ñu gisee loolu nag gis Yonent mi alayhi salaatu salaam ñëw yi nag commencé nag koo ragal mu daal di kon yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu dugg ah, mu ngi agsi Medina yawmul arbi'a bésu àllarba la fi agsi vingt-deux vingt-deuxième jour ci mois wu Badar kañ kañ la woon dix-septième jour vendredi ci mois wu ci weeru koor yonent bi alayhi salaatu wax nañ la ne bu ma soon a gañe ay noonam dafa doon toog fam leen gañee ñetti fan kon 17 ah, ginnaaw ba mu daal di fay jóge ñibbi agsi Madinatul Munawwara bésu àllarba la fa agsi a deuxième jour athani wal ishrin min ramadan noonu la dugge moom aleyhi salaatu wassalaam keroog fi nga xamante ne ni mooy madinatul munawwara imaam ibn Isaaq rahmatullaahi aleyhi di ñu continue mu ne bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak see madinatul munawwara mu ne wa xaddasani abdullah ibn abi bakr mu ne wa xaddasani man imaam ibn isxaaq raxmatullahi alayhima wa xaddasani nettali na ma abdallah sama sëriñ bi ibn abi bakr du doomi abi bakr ibn amr ibn hazm loolu kooku yàgg nañ koo gis di imaamam boobu di sëriñam boobu raxmatullahi ala al jamii mu ne anna yaxya ibn abdillah ibn abdirahman ibn as'ad ibn zuraara qaala moom sëriñam boobu mu ne yaxya ibn abdillah di doomi abdirahman abdirahman di doomi as'ad sayyidina as'ad ibn zuraara radiyallahu anhu mu ne moom de nee na ah lan la wax incha allah dinañu ñëw ci taxriiju xadiis bi dinañu ko def après insha allah eh, <clears throat> mu ne qudima bil asra qudima bil usaara xiina qudima bihim wa sawdatu bintu zam'a zawju nabi sallallahu alayhi wa sallam inda ali afra mu ne keroog bi nga xam ne kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñëw un jour après prisonniers yi agsi kii ne ah, mu ne qudimal as al usa qudima bil usara mu ne dañoo indi ñi nga xam ne ñooy prisonniers yi xiina qudima bihim biñ leen indee di leen dugal biir Medina mu ne wa sawdatu bint zam'a te saydatu sawda di suñu yaay sawda bint zam'a di doomi zam'a mi nga xam ne bokk na ci ñu rey keroog Badr bul fàtte mooy kan mooy kan Abu Hukayma mi baayam doon jooy doon wax ndaw sa atabki an adalla laha ba'irun ndax day jooy muy baayam di al aswad ibnul muttalib mu doon wax naan atab kii ndaw sa bu doon jooy màkka mu naan ko kii lu muy jooye ndax ay ay ab kii la de ab ab ab kii la de la réer la di jooy ak géléem Zam'a moomu waxoon nañ la mooy baayu sa euh, ki nga xam ne mooy yaay Sawda fekk mu ngi woon ci waa Ali Afra di waa kër Afra waa kër Afra léegi xam nañ leen ñoom Mu'aaz Mu'aawiz ñooñu oh gis nañ leen ñaray ñoom ñi rey ñi nga xamante ne ñoom Awf Mu'aaz Mu'aawiz ñoom ñi nga xam ne ñoom Mu'aaz ibn Amr ibn al-Jamuh ñoo rey kat Firawna haadihil umma Abu Jahl ibn Hishaam alayhi la'natullah foofu la ne woon mu ne wadaalika fekk mu ne woon foofu laata bon temps yi qabla an yudraba alayhinna alxijaab laata ñuy mooy muuraay bi nekk farata qaala taqulu sawda yaay sawda ne radiyallahu anha wallahi inni la indahum id utiina fa qiila haa'ulaa'i al-usaara qad utiya bihim ñun daal fa toog rek ñu jekki rek daal di dégg ñu naan ñu ci lañ ñu dikkale ay nit dikkale ne haa'ulaa'il usaara qad utiya bihim ne hee yéen mbooloo mi prisonnier Quraysh yaa ngoog nag waay waay prisonnier yaa ngoog ñoom ñu ngi agsi ñu ngi nii ñu jégg takk leen di leen ënd qaalat yaa Aysa nee na yaay Sawda radiyallahu anha nee na faraja'tu ila bayti nu mu gën a gaawe ma daw dem fi nga xamante ne mooy sama kër sama néeg sama kër nee na wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fii maa ngi ko fekk sama néeg mu ne wa ida abu yazid xam nga jamono yii jamono yii moom moo ne woon soxnaam ak saydatu Aysa ñoom ñaar rek la woon muy yaay Sawda bint Zama mu ne nee na ma ñëw fekk fa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa ida abu yazidin fi naaxiyati alxujrati majmuatan yadaahu ila unuqihi bi habl mu ne damaa dugg rek fekk fa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam maa ngi gis nag abu yazid nekkoon dàkkantalu Suhayl ibn Amr radiyallahu anhu li annahu aslama min kaana min maslamati al-fath temps yi tuubagul waaye dina mujj tuub moom Seydina Suhayl ibn Amr radiyallahu anhu bokk ci konkali Quraysh yi nga xam ni keroog bi ñoom Zayd ibn Haaris Abdullah ibn Rawaaha di wër moom lañ doon annoncé wa uzira Abu Yazid Suhayl ibn Amr tanak rey nañ ñoom Abu Jahl waaye jàpp nañ prisonnier ñi nga xamante ne nii mooy Abu Yazid bi Suhayl ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu wa arda nee na ma ñëw fekk ko fii maa ngi ko fekk ci benn coin maa ngi ko fekk ci benn coin mu mu mu tax mu ñu daal di koy mu nga fa nag majmu'atul ci kër gi ci kër gi majmu'atan yadaahu ila unuqi ñu ngi takk loxo yi ñu ngi ko dajale takk ko buum bi dem ba ci loos wi bi xablin ñu dajale loxo yi takk ko mu relier wu ak li nga xam ne mooy mooy mooy doq gi baat bi qaalat yaay sawda nee na fala wallahi ma malaktu nafsi xiina ra'aytu aba yazid nee na maa ngi wàcc yàlla ne manuma woon a téye sama bopp bi nga xamante ne nii ci laa gis Aba Yazid nee na bi ma ko gisee noonu manuma woon a téye sama bopp an qultu rek ma ne yaa Aba Yazid en entaytum wala ontiitum bi aydikum ala muttum kiraaman nee na ma ne ko waayow Abu Yazid yéen daal da ngeen a bàyyi ñu daal di leen indi noonu wommat leen jëli leen fële ca toolu xare ba indi leen fii waay waay alaa muttum ci raaman waay waay ak neexoon ngeen dee foo fële dee ca toolu xare ba nekk ñoo xamante ne nii ñu tedd ngeen di do waay waay yéen Abu Yazid yow nu yow yow ci prisonniers yi ndeke nga bokk waay waay en toytum bi ay diikum yéen daal dangeen ngeen a toog ñu wommat leen waay waay alaa muttum kiraaman ah waay waay aka mënoonoo ngenoona dee foofale rek ca xare ba comme ña dee nekk tedd fa wallaahi yaay sawda ne maa ngi wàcc yàlla radiyallahu anha maa an bahani illaa qawlu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min nee na man daal li ma gis noon moo ma moo mooy liñ naan moo ma jëli kaw masumaa yaakaar ne Abu Yazid mii di Suhayl ibn Amr mii kilifa gu mag gi mu doon bés dina ñëw ñu def ko prisonnier ba moo tax bi ma ko gisee rek ma wax lool te tayu ma man daal dara téere attirewul sama attention lu dul waxu yonent mi alayhi salaatu nekk ci néeg bi ne ma yaa Sawda ala Allahi wa ala rasulihi tuharridin na ko waaye mais Sawda yow ci yàlla ak yonent bi alay ak yonentam ndawam alayhi salaatu wassalaam ngay xiirtali yéeféer yi naan leen manoon ngeen a dee nekk ñi nga xam ne ñooy ay ñu tedd ndax loolu mooy la ndax boo waxee nañ dee loolu mooy résistance bu metti lañ waroon a def bañ rey leen moo gënoon ñu def leen prisonnier mu ne ko kon yow ci kaw yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngay xiirtal nit ñi qaala nee na loolu moo attiré waat sama attention qultu ma ne yaa rasuulallah ma ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam walladi ba'athaka bilhaqqi maa malaktu nafsi hiina ra'aytu abaa yaziida majmuu'atan yadaahu ilaa 'unuqihi an qultu maa qultu ne ko yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah bu ma ko jàppe de lii ma wax dem wallaahi walladi ba'athaka bil haqq maa ngi koy wàcc ki la yónni ci dëgg muy suñu borom maa malaktu nafsi maîtriser wu ma manuma woon a maîtriser téye sama bopp xiina ra'aytu ba ma gisee Aba Yazid di Aba Yazid di kat Suhayl mi majmu'atan yadaahu ila unuq ñu ngi takk loxo yi daal di koy takk relier ko ak baat bi bi ma ko gisee manuma woon a téye bopp ba moo tax ma wax li ma wax kon noonu le prisonnier yi ñëwee fi nga xamante ne nii mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la prisonnier yi ñëw foofu dafa def lu am solo muy ne prisonnier yaa ngi nañu laaj ay suñuy laaj am nañu droit laaj ay ci laaj way mooy léegi prisonniers yi ñëw nañ waaye ñoom nan lañuy ñuy jëflanteeg ndax dañ leen di jàpp dugal leen ci ay ngunu ginaar mooy ay bërëb yoo xam ne ñoo ngunoo yem rek daanaka baaxul sant nga xam ne naqaree nekk euh, ñu traité leen comme ay bàyyi ma waay waay prisonniers yi est foofu lañ leen di dugal loolu benn laaj la walla est-ce que prisonniers yi dañ leen di def nañ leen defoon ñoom ba ñu nee ma madinatu makkatal mukarrama jàppoon leen di leen dóor di taal ñii di leen jaaral ci ay taal est dañ leen di def loolu ngir fayu loolu beneen laaj la waaye est-ce que prisonniers yi seen nekkin ci gàttal seen nekkin foofu est-ce que dinañ leen jàppe comme ñoo xamante ne nii malgré tout ay mbindeefu borom bi lañ nag subhaanahu ah ñun moom mooy ne ci lañuy gise ne l'islam insha allah ah, soxlawul déclaration des droits de l'homme ñu naan lii moo tax après nag convention xawma dalan sur les prisonniers euh, comme ça de fait que way de non l'islam soxlawul loolu soxlawul loolu ñun am nañ modèle njàng maa ngi fi article yaa ngi fi ki ko bind mooy alayhi salaatu wassalaam te bind ko ci ay këyit waaye du koo bind ci xolu jaama ñi nga xam ne ñoom la doon yar muy saxaaba ya radiyallahu anhu ñun moom suñu yépp ci ay këyit lañ koy bind di pomper di ut ay mooyu rafet moo xew ci àdduna bi ndax les declaration des droit de l'homme loolu daa am ñu mu intéressé am na ñoo xam ne ñoom bokkuñu ci parce que cette démocratie bi ñuy woote bu leen arrangé wul du ñu ko doxal waaye nag l'islam xamul loolu njëkkoon nañu gis keroog Badr laata xare bi tàmbali bi ñoom Seydina Ali na Abi Taalib jàppee ñaari jaam ci kuffaaru Quraysh yi doon leen utal ndox ñu ñëw di leen dóor yonent bi alayhi fekk mu ngi taxaw di julli ñu koy ñu leen di laaj naan leen ndax yéen Abu Sufyaan ñu ne déedéet buñ nee déedéet ngeen àndal ñu duma ko ñu duma leen buñ nee waaw ñu bàyyi leen gisoon nañ ne yonent bi alayhi salaatu salaam ba mu pare leen tere loolu ne leen yéen ñii buñ leen dëggalee ngeen duma bu buñ leen waxul lu noonu ngeen bàyyi leen muy loolu yonent bi alayhi salaatu bii nag moo gën a garaaw ndax soixante-dix prisonniers la ñoom ñu dugg ci nii Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam léegi nan la yonent bi alayhi salaatu doxle doxale ak ñoom lan matuwaay la jël ak lan la digal saxaaba yi radiyallahu anhum est daa amoon ab prison comme niñ ko xamee léegi nii ak bu ko defee ñu duggaale nag ci beneen masala deuxième masala bi nga xam ne mooy masala ma gën a rëy mi nga xam ne mooy deuxième bi nga xam ne ci la saxaaba yi radiyallahu anhum daal di woon wuute muy nag masalatul usaara muy masalaam prisonniers yi ci bii di ñëw ñu duggaale ci waaye balaa boobu gis nañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam coono yi yëpp mu daj coono yi yëpp mu daj ngir lan ngir nag diine ji àgg fii nii ñun mu ñu mel ni ñun ñu daldi ciy jot ak ñuy ñëw ba ilaa yawmiddin kon nag sallu ala nabi allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kon nag incha allah ci jotaay bii di ñëw nag ñu dugg ci masala mu rëy moom muy masalaam prisonniers yi naka lañ leen traité ak lan mooy wuute bi nga xam ne moo amoon diggante saxaaba yi ci seen wàll ci li jëm ci prisonniers yooyu loolu la ñuy gis incha allah ci jotaay bii di ñëw wallahu taala alam